walaqad axadnaa aala firawna bissiniina wa naqsin min athamaraati la'allahum yadhakkaruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci ab téeméer bi ak fanweer mu ne walaqad dëgg-dëgg axadnaa jàpp woon nañu jàpp gu dëgër de teg leen ay daan aala firawna waa kër firawna ak moom firawna ci boppam bissiniina ci at ya nga xam ne atub bekkoor yaak maral ya wa naqsin min athamarat ak wàññi koo xamante ne nii moom lañ leen tegoon ko mbugal wàññi la nga xam ne mooy meññeef yi doon jóge ci seen mbay ak seen gàncax yaa ndax taw ya ba nga borom bi tabaaraka wa taala daal di leen tegu bekkoor lu tax nga def ko borom bi mu ne la la'allahum yadhakkarun bu ko defee ñu mën a waaru mën a fàttaliku ba dellu ci seen borom te daal di koy gëm waaye nag ñoom nii lañ doon doxale muy jikko ju ñaaw joo xamante ne nii ba léegi da ngay gis ay nit ñoo xam ne nii lañ nel wal iyaadu billah yal nañu ci borom bi tabaaraka wa taala daal di fóot mu ne fa idaa jaatuhum ñoom de liñ fe newoon mooy bu leen masaane di këll alxasanatu li nga xam ne yiw la tak baax la muy li nga xamante ne ak koom mbir yi di dox taw yi am lool mu nekk koo xamante ne nii mu dikkal leen lan lañ doon wax dañ doon wax naan lanaa haadi naan lii daal ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko mérité ah yi boo gisee suñu koom-koom di daal di dox mbir yi di dox daanaka suñu affaire yépp di dox daa fekk ni ñun ñoo ko mérité ñu sant seen boroom tabaaraka wa ta'aala de ñoom loolu lañ doon de wa in tusibhum waaye bu leen laalee sayyi'atun li nga xamante ne nii lu ñaaw la mooy li nga xamante ne lu metti la comme ab bekkoor ak ñàkk ak ay feebar bu leen dalee lan la ñuy def yattayaru bi Muusa ñuy gaabal Seydina Muusa alayhi salaam wa man maa ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ñu naan seen faute la ñii ñoo tax quoi ba juukee ci dëkk bi ba léegi ak lii ñuy woote ba léegi nii la mu ne alaa anaa ñoom yëguñ alaa yëguñ ma yëgal leen innama ta'iruhum dëgg dëgg li nga xam ne mooy seen gaaf nekk fi di gaafal naan ñoom Seydina Muusaa ñi ko gëm li leen dal ci metti bekkoor bii dara indiwu ko lu dul ñoom ñoom merloo yàlla yi wala ñoom la seenu ni nga xamante ne ay gaafa tax suñu boroom ne xanaa ñoom yëguñ ne innama dëgg-dëgg ta'iruhum la nga xam ne moom la ñuy gaafal nit ñi di leen wax bu leen lii leen dal ñu koy gaafali nit inda fa borom bi tabaraka wa taala ci ab dogalam lu jóge boo xamante ne nii moo leen teg li leen dal borom bee leen teg li leen dal waaye nag ñoom bu neexee borom bi la bu naqaree it borom bi la waaye ñoom nag duñ ci boor bu neexee ñu ne seen bopp la mu naqaree ñu gaafal nit ñi walaakin na waaye li am ba des mooy aksarahum li ëppoon ci ñoom waaye li ëpp ci nit ñi ba la laa ya'lamuna xamuñu dara moo tax ñu am jikko ju mel nii di gaafal nit ñi lu baax ñu samp seen bopp bëgg a fàtte borom bi nga xamante ne nii tabaaraka wa taala moo leen xéewal waaye bu naqaree ñu naan ñoom diw la voilà bu dee ay nit lañ yoo xam naan doxandéem yi la immigré yi la wala ñoom déw la te bu neexee ñu ne ñoom ñoo liggéey c'est une nation guerrière c'est une nation travailleuse ñoom daan réew la moo xam ne dañoo mën a liggéey gëm liggéey buy neex loolu la ñuy wax waaye dëkk bi ñoom ñoo ñu ko teg mooy ñoom du ñu wax mukk nañ sax ñun ñii nañ seedaat suñ bopp loolu nag jikko ju yées la mu ne waqaalu léegi nag ñu teg ci nag di wax naan sëyam Seydina Muusaa alayhi salaam Firawna ak gaayam ne di wax naan ko mahma tatina bihi min aaya naan ko na leer na rek saaboo boo ñu loo ñu mën a andil ci loo xam ne màndarga na ko wax nga nee nga yooyu am miracle la que yàllaa la ko yónni yàlla bi ngay wax nee na moo la yónni yaa yéey ngir nga ñëw li tasxarana biha te nag yow li ñu fi andi mooy laay yooyu du dara lu dul li tasxarana biha léegi nag lu dul ngir nga njibar ñu ci moom nee salaam lii mu fi andi nii dara waaye jaw xam nga njabarkat yi leer na rek bañ leen nañ lii du njabar ñoom nag ñuy sii su continuer Firawna ak gaayam yi ne lii daal dara fii laa wax rey nañ ñële teg nañ leen daan te nag yëg leen ñu wax leen lu leer ma ma yaatinaa saa boo ñu fi andilee nag min aayatin ci blaaya li tas xaranaa biha ngir nga daal di ñu ciy xonjome daal di daal di nekk koo xamante ni da ngay njabar suñu bët yi famaa nahnu laka bi mu'miniin na la leer léegi sëy naa Muusaa yow na leer ne dara lañ la dul ñu nekkul di gëm yi ngi fi di de te gëmuñu la fa arsalna suñu boroom nag ne bañ fa nekkee ay at daal di siisu ci yii nekk fa suñu boroom nag daal di leen mosal ay mbugal xam nga lii mooy gis nga bi mu nettalee ñoom Seydina Nuux waa kër Seydina Nuux Seydina Huud ay sayyidina Saalih ak Luut ak Shuayb alayhimu salaatu wassalaam indi na fa wax yi nga xam ne mooy nit ñi nii la borom bi di doxaleek ñoom mooy daleen di teg ay daan ngir ñu dellu defal leen lu baax tamit yu neex ngir ñu dellu ci moom waaye bu gaay du bari nag du ñu dellu ci moom loolu nag dëgg-dëgg noonu la Firawna mi doxal mu ne nag biñ defee lii fa arsalna alayhim ñu yebal ci ñoom daal di yónni ci ñoom at tuufaana li nga xam ne mooy mbënd bi ndox mu bari moo xamante ni moo leen envoyer nag wal jaraada ak li nga xamante ne nii loolu benn la yónni leen li nga xam ne mooy njéeréer yi sauterelles yi di yàq seen mbay yi lépp lu ñu bay nga xamante ni criquet yi jaar fal ne fuuf lépp wal xummala waaye bokk na ci yima leen tegoon wal xummala ak téeñ ya puuyi na nekk koo xamante ne nii fu mu laal di téeñ waaye ñu naan waay waay waay buur baa ngay rey téeñ xam nga loolu rafetul ci seen image ci li nga xamante ne mooy seenu way nee na kon wal xummala suñu boroom daal di fay def li nga xam ne mooy épidémie lii la nu mu tudd mooy mooy mooy ay ay ay ay ay ay téeñ bari lool comme ni ngay dégg léegi rek ñu naan instant bii kii matt yi dañoo bari ci dëkk bi naan New York saa yi ils sont envahis par ah, son envahis New York de est envahi par les kii yi nga xamante ne les punaises de lit wala Paris et envahi par les punaises de lit mooy yi nga xamante ne ñooy matt yi nga xam ne ñooy nekk ci lal yi sonal na leen de léegi nag Firawna mii nag yu raw lool la woon ay téeña leen ra fekk feexoon nag l'Égypte a été envahi par li nga xamante ne mooy téeñ yi fu nekk rek ku nekk rek yaa nga yori téeñ yoo xamante ne du jeex wat wa dafadi'a kon ak li nga xam ne mbott yi walla suñu boroom addi sotti leen tamit bokk na ci mbugal ya yam leen teg ca gannaaw ba mooy ay mbott yoo xamante ne daanaka foolaal mu mbott di tëdd ciy mbott foo laal mbott yi ngooq yi ngooq nee na wat dama beneen bu ma leen teg yoo xamante ne nii moom laa leen teg ginnaaw mbënd mi ginnaaw li nga xamante ne mooy <clears throat> mooy kirike yi di jéeréer yi mooy wal xummala ak li nga xamante ne mooy tiiñ yi waaye wa ak li nga xamante ne nii mooy mbott yi wat dama ak deret ji suñu boroom def deret yu bari bi wal ci Égypte foofale nag aayaatin suñu boroom nag ni lii lépp nag ay màndarga la de yoo xamante ne ñuy wane sama kàttan sama sañ-sañ ak sama man-man mu mufassalaatin yoo xam ne dañ koo taqale mu leer nañ ñu gis ko xam ne lii moom jógawul ludul ci man boroom bi tabaaraka wa waaye moo ndax Firawna ci gaayam taxoon nañu gëm déedéet fastakbaru ñu daal di rëy rëylu wa kaanu qawman mujrimiin te ñoom dañoo nekkoon qawman ay nit ñoo xamante ne ni mujrimiina ay way jom ñaa jaamu lañ de mooy lii la leen borom bi teg defaral leen seen affaire Égypte du dox yu gëmuñu suñu borom teg leen ay daan yu mel nii gaa yi gëmuñu dara suñu borom nag ne wala maa waqa alayhim ba nga xamante ne nag ci la suñu borom nag daal di dogal ne nag mbir mi nag àpp bam leen defaloon ne leen nag léegi nag mbugal mu mag mi leen di dal wala maa waqaa bi nga xamante ne nii nag ci la dal alayhimur rijsul yi nga xam ne mooy yii nii mbugal yii nii bi xaalu yii nii bi mu agsee xaalu ñu naan yaa Muusa xam nga bu ci ñëwoon ci yu mel nii rek lan lañ doon wax naan bu bu bu téeñ ma masoon a ñëw ba sonal leen ak mënd mi ak deret ji nga xam ne ndox mi yépp xonq léegi lépp di deret ak téeñ yeeg mbott yi bu ci ñëw rek xam nga lan lañ doon wax xaalu dañ doon wax yaa Muusa eh yow Muusa ud'u lanaa rabbak waay waay ñaanal ñu sa boroom waay ngir mu teggil ñu lii bimaa ahida indak ci lim la dig ci xéewal yi mu la dig ko ñaan waaye ci loolu la la jaare ko ci lëlëm la dëj la in kashafta waat naa ne waay waay boo ñu wuññilee an naa wëllif ñu ar rij sa mbugal mii ñu dal la nu'minan na la ko waat nañ ne dinañu la gëm wala nursilanna maaka bani israil te waat nañ ne dinañ la yebal yónni la jox la waa banu israil ñii alayhi salatu wasalaam di yahud yi la gëm gëm nga xamante ne gëm nañ la ñun ñu def leen ay jaam ba ngay dóora ñëw da nga waxoon ne sa borom libérer di bu sa borom teggilee lii de non seulement dinañ la gëm waaye dinañ leen libérer léegi daal di la koy yónni bàyyi leen ak bàyyi la ak ñoom léegi nag falammaa suñu borom ne falammaa kashafnaa anhum ba nga xamante ne nii ci la Seydina Muusaa ñaan boromam suñu borom tabaaraka wa taala ne falammaa kashafnaa ba nga xam ne ci lañu wuññi anhum mu wëllif leen ar rijsa mbugal yi benn bu nekk ci lii saa bu ñëwee ñu wax lool ñu teggi ko ilaa teg leen li nga xamante ne nii mooy tegg ko ba li nga xamante ne ab dëxal boo xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko ñoom dinañu ko jote jotee idahum suun boo xam ne dañ ñoom ñoo ko waxoon ñoo ne woon a ah, bu bu nga ñu defalee lii de boo boo ñu ko teggalee ñu gëm suñu boroom ne ma defal leen ko ca dexal ba nga xam ne moom lañ waxoon ma teggil leen ko léegi nag di xaar ñoom ñu gëm ilahum yankuthun bu ko defee ñoom lan lañ def ñu daal di xotti daal di suufee daal di nekk ñoo xam ne dañoo wàññi daal di dellu gannaaw ci la nga xam ne pacte bañ waxoon ne woon dinañ gëm seen borom te dinañu euh, libéré waa ba banu Israël suñu borom tabaaraka wa taala ne fantaqamna minhum ma daal di ci ñoom mbugal leen mbugal mu tar. nan la ko defee mooy bu mujj bi la fa aghraqnaahum ma daal di leen lawal ñoom ñépp fil yam ni ca géej ga ca ndox ma boobu ca ndox ma laa leen yabal laa leen yabal laa leen labal bi annahum ci sababu ko ne ñoom kaddabu dañoo weddi bi aayaatinaa suñu laaya yi wa kaanu anhaa ghaafiliin ñu nekkoon ñoo xam ne dañ cee yëgadi woon ma leen wan Firawna ko wan yépp faale wu ci dara gëmu dara di weddi saa bu ne mu ne bu bu dem rek boo ñu teggilee lii ñu gëm ñu teggil leen ko gëmuñu dara wa awras naa suñu boroom ne ma daal di dëkkale daal di donnale alqawma alladina kaanu nit ñi nga xam ne nekkoon nañu di waa banu israil ñi nga xam ne ñoom kaanu nekkoon nañ laa may labal firawna yustadafuna mashaariq al ard ñoom lañ doon néewal doole fii nii ma daal di def daal di leen nekk koo xam ne ñoom laa donnale mashaariq al ard wa magharibaha muy li nga xamante ne soow wi jant bi ak penku lépp daal di penku yi jant beeg sow wa lépp ma daal di nekk koo xam ne ñoom laa ko daldi donnale mooy ma def ñoom ñu donn suuf sa de allati suuf sa nga xam ne baarak naa fiha fa la ñu barkeel suuf sa nga xam ne moom la ñu barkeel ma daldi koy teg ci seen loxo wa tammat kalimatu rabbika mu mat nag sa kàddu boroom alxusna ga nga xam ne mooy yiiw ga nga xam ne moom la waxoon ne ah wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard waxoon na duñu bëgg xéewale ñi nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole ci kaw suuf comme ni ko gise woon bam jeex ci suratul qasas mu rabbika boo bële këne mooy rusuloom yi ñu ko gëm ak ñooñu ñooy féete kaw ala bani israila ci kaw waa banu israil bima sabaru ci sababu li ñu muñ wa dammar naa ñu daal di ñu daal di mbugal daal di rajaxee maa kaana la nga xam ne moom la nekkoon di def ya maa kaana lam nekkoon yasna'u di lëgëy firawnu firawnu wa qawmu wa kay ñoñom wa maa kaanu yarishun ak la nga xam ne moom lañ doon tabax ak yëkkati ci ay tabax yooyu yëpp ma daal di koy màbbal wallahu ta'ala alam